baabu takbiiri almusaafiri idaa sa'ida ath-thanaayaa wa shibhahaa idaa sa'ida ath-thanaayaa wa shibhahaa wa tasbiihihi idaa habata al-awdiya wa nahwahaa wan-nahyi 'ani al-mubaalaghati bi raf'i as-sawti bit-takbiiri wa nahwihi qaala al-imaam alxafidu an-Nawawi rahimahullah ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent soixante-dix baabu ma yaquluhu ida rakiba dabbatahu li safar xadis bi ñu mujj woon gis mu nekkoon xadis neuf cent soixante-quatorze mu ne woon wa an aliyin waan ali ibn rabi'ata radiyallahu rahimahullahu annahu qaala shahidtu aliya bna abi taalibin radiyallahu anhu wa utiya bi daabba liyarkabaha kon tay walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ lool waroon na ubbi chapitre bu bees bi ba léegi ñu ngi ci kitaabu aadaabi safar téere bi wax ci tegginu tukki Eh, muy chapitre cent soixante onze mu ne baabu buntu takbiiril musaafir takbiir mooy wax ju nit ki di wax allahu akbar kan al musaafiri ki nga xamante ne mooy tukki aji tukki ji wax jum naan allahu akbar ida sa'ida bu dee dafa sanaya am nañu ne mooy yoon la ci montagne bi waaye lu kawe lay doon asaniya day nekk mbir moo xamante ne nii day jóg comme genre monticule lu xaw a kawe ci li nga xamante ne nii ci suuf si euh, ba pare daal di jóg waaw mooy aw yoo xam ne day kawe genre tund bu fa masoona boo fa yéegee wa shibihiha ak yi mel noonu comme yi nga xam ne xadiis yi nañ ko tudd léegi insha allah mu ne wa tasbihihi ak sàbbaalu nit ki tasbih mooy wax jumu nit ki di wax subhaanallah ida habata al awdiya buy wàcc ci biir xur yi wa nahwiha wa nahwaha ak yi mel ni ñoom bu yéeg lu kawe ak yoon woo xam ne dafa kawe walla monticule wala montagne ci yoon bi di di wàcc buy yéeg mu ne allahu akbar buy wàcc mu ne subhaanallah mu ne wan nax yi bunt bi dama ciy leeral tere gu ñu tere anil mubaalaghati ci ëppal bi raf'i sawti yëg di dayo ci yëkkati goo yëkkati sa kàddu bi takbiiri booy wax allahu akbar wa nahwihi ak yu mel noonee mooy booy sikkar nga bañ di yëkkati sa kaddu yëkkati gu jéggi dayo goo xamante ne nii mën nga cee lor sa bopp ba pare lor ñi nga xam ne ñoo nekk sawet kon bunt bi lii lépp lay traité al imaam daal di ko fi indi di wax kon ba léegi ci tegginu ki nga xam ne mooy aji tukki ji bu jëlee war waayam gis nañ ko lan lay wax gis nañu ko bu ci yéegee lan lay wax waa léegi nag bu ma nee ci yoon wi ndax yoon wi moom lenn la soit ma traverser terre plate foo xamante ne dafa tàllee ko te léeg-léeg mu yéeg am yoo xam ne damay yéeg ay da yoo xam ne day kawe ma yéeg wàcc même bu dee otoog lépp nga gis yoon yoo xam ne day am ay montée waaye day ay descente waaw rawatina bu dee damay jaar foo xamante ne nii réew mi comme euh, Saoudia comme yoo yële nga xam ne ak yenn dëkk yi fii ci tugal ak ci yenn partie Afrique bi ak monde bi yëpp yoo xamante ni day am ay montagne ak di wàcc nga xam ne yoon yi da gis tali bi day kawe ba ci kaw wàccaat yooyu saa boo yéeg ci yu mel noonu nga wax allahu akbar booy wàcc nga wax subhanallah ak tamit bépp loo ci wax bu boobaa ah, tere guñ tere nag ngay jéggi dayo ci yëkkati goo yëkkati nag sa kàddu bu boobaa ci allahu akbar ya ngay wax ak yi mel ñoom ci sàbbaal yi waaye d'une façon générale sax même bu dul ci tukki euh, loolu da koy wane fii ci hadis bi kon mu ne loolu la tudde bunt bi al imaamu rahimahullah dina fi indi cinq hadis indiwul laaye ci kanamu bunt bi dina fi indi juróomi hadis commencé ko hadis neuf cent soixante quinze jeexale ko xadis neuf cent soixante-dix-neuf kon xadis neuf cent soixante-quinze mu ne an Jaabir kon ñu commencé kon al imaam an-Nawawi mu ne an Jaabir radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kunna idaa sa'idnaa kabbarnaa wa idaa nazalnaa sabbahnaa rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon premier hadith bi indi mu gokk mu ne an jaabirin bi ngi jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy jaabir waxoon nañ la bu ñu ko jooyalee rek mooy jaabir ibn abdillah mooy ki gën a siiw ci jaabir yi ci saxaaba yi muy seydina jaabir te magu ci woon ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala mu ne nee na kunna nekkoon nañ jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ci jublu bien sûr ida saidna buñ masoon a nekk ci tukki ba daal di yéeg foo xam ne dafa kawe waaw di def ci tukki bi ba foo xamante ne nag dañuy monter la dañuy yéeg kabbarna dañ doon wax allahu akbar waaye wa ida nazalna bu ñu wàccee nag di def descente foo xam ne moom daa wàcc bañ jógee ci lu kaw di wàcce ah bu ñu wàccee nag sabbax naa ñu wax ci vallée yi dugg ci vallée yi ci xur yi wala ci terre plate yi bu boobaa nag ñu ne sabbax naa mooy dañ doon wax subhaanallah mu ne rawaahu xadiis bi soloo na ko al Buxaari daal imaam Muhammad ibn Ismaa'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Ju'fi al Buxaari rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que woon dong ko laaj ñun moo ko solo ñu ne déedéet sëriñam al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal jiitu woon na ko ci rahmatullah ala al imaamu al haafiz al Buxaari rahimahullahu taala hadis bi euh, da ko indi dajale ko mais ci ñaari buntu yu wute kitaabul jihaadi wa siyar baabu tasbiix idaa habata waadiya buntu bi nga xam ne mooy wax ci sàbbal bu dee nit ki dafay wàcc di dugg ci xur ci vallée waaw te booy wàcc mooy daa am foo jógee ci fu kawe mu ne xaddasanaa foofu mu indi fi xadiis bi après ginnaaw boobu mu indi ko baabu takbiiri idaa ala mu ne baabu bunta takbiiri wax allahu akbar idaa ala bu dee day yéeg sharafa loo xam ne tund la wala lu kawe ci yoon bi léegi nag mu indi fii kon ñaare fii la indi ñaari xadis yooyu bu ñu xoolee ñaar bu njëkk bi mu ne haddathana Muhammad ibn Yusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Yusuf ibn Waaqid ibn Usmaan ad-Dabbi mawlaahum Abu Abdillah al-Firyaabi al-Qaysaari rahimahullahu ta'aala si woon ci al-Firyaabi rahmatullahi alayhi hmm? Qaysaariya hmm? Qaysaariya ci Shaam foofu la newoon moo tax naa al-Qaysaari waaye moo siy woon al-Firyaabi rahimahullah qaala mu ne haddathanaa Sufyaan mu nekk ñu nettali mooy Sufyaan di Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq ath-Thawri Abu Abdillah al-Kuufi rahimahullah an Husayn ibn Abdirrahmaan mu jël ko naan Husayn ibn Abdirrahmaan as-Sulami Abul Hudayl al-Kuufi al-Mubaaraki rahimahullah qaala an Salim ibn Abi Abil Ja'd mu jël ko ci Salim ibn Abil Ja'd Rafi' Abu Asma al-Ghatafani al-Ashja'i mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Jabir ibn Abdillah mu ko jël ci Jabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram ibn Tha'laba ibn Ka'b ibn Ghanm ibn Ka'b ibn Salim al-Ansari al-Khazraji as-Salami radiyallahu anhu wa ardaahu an radiyallahu anhuma annahu qaal kunna ida saidna kabbarna wa ida nazalna sabbahna kon loolu mooy ci baabu tasbihi ida habata waadiya léegi ñu xool beneen bi baabu takbiri ida ala sharafa ni mu ko ci ni mu ko solo mu ne hadathana Muhammad ibn Bashar alhamdulillah keroog tudd na Muhammad ibn Musanna te fàtte naa euh, précisé na ci moom tëriñu waa kutubu sitta la voilà <laughs> voilà kon haddathana Muhammad ibn Bashar mu ne nettali nañu Muhammad ibn Bashar di Muhammad ibn Bashar ibn Uthman ibn Dawud ibn Kaysan al-Abdi Abu Abdillah Abu Bakr Abu Bakr al-Abdi al-Basri moom it sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi ala al-jami' qala mu ne haddathana ibn Abi Adi mu ne ki ñu nettali moo ibn Abi Adi di Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Adi Ibrahim Abu Amr as-Sulami mawlahum rahimahullah al-Basri rahmatullahi alayhi moom mu ne an Shu'bata moo ko jëlee ci Shu'bata ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Mu'taki al-Azdi Abu Bistan al-Wasiti al-Basri amirul mu'minin rahimahullahu ta'ala an Husayn moo ko jëlee ku ñu naan Husayn de Husayn ibn Abdirrahman as-Sulami gis nañ ko sànq ci riwaaya bu njëkk bi an Salim mu jëlee ko ci Salim di Salim ibn Abil Ja'd Rafi' an jabirin radiyallahu anhu annahu qaal kunna ida saidna kabbarna wa ida tasawwabna tasawwabna mooy inhadarna waaw ak taswibu mooy annuzul kama qaala al imam al-hafiz ibn hajar ci al-fath di ñuy leeral hadis bi kon mooy dane foofu kunna ida saidna nekkoon nañ bu ñu mosaani kabbarna dañoo allahu akbar wa ida tasawwabna bu ñu mosoon a wàcc sabbahna ñu ne subhanallah kon mu ngi noonu noonu la ko al imaamu al al al al Buxaari indee ci ñaari bërëb léegi kon lëkkaale mag buntu bi ginnaaw taxriij bi mooy leer na mooy baabu takbiiri bunt bi day leeral te boo yéeg idaa sa'id al takbiiri musaafiri idaa sa'ida sanaaya wa shibhaha nit ki waji tukki bi bu yéegee loo xam ne monticule la loo xam ne daa kawe hmm, ci yoonam mu wax allahu akbar bu dee day wàcc wa tasbihi ila habata al awdiya buy dugg ci xur yi ak vallée yi ak yi nga xam ne ay plaine la dafa wàcc loolu leer na Seydina Jaabir loolu kon fan la jóge mooy jamono yonent bi alayhi salaatu ñoom moom lañ doon àndal ñoom sahaaba yi radiyallahu anhum lii moo nekkoon seen sunna kunna ida sa'idna buñ doon yéeg foo xam dafa kawe kabbarna dañ naan allahu akbar wa ida nazalna buñ doon wàcc sabbahna ñu ne subhaanallah kon lii leer na mooy xadiis bi moom daal leer ci kenn li kon lii kunnaa en plus mu ne kunnaa loo xam ne dafa nekkoon loo xam ne luñ saxoon luñ doon def ci tukki yi nga xamante ne loolu doy na ci wane lii ngëneel gu ci nekk ak gi nga xam ne loom lañ ko sopp ba yonent bi saa saab di ko def ñoom ñu topp ko ci ñoom saxaabaan yi radiyallahu anhum leneen luñ ciy ci vite vite mooy ne lii liñ waxoon ci jotaay bee ñu génn taalibe bi daa war di seetlu li nga xam ne mooy sëriñ bi ndax lii ñoom ñu ngi ko seetlu ci ak mbaa mbokki taalibe buñ gisee sëriñ biy def leen ñu ànd ci ak moom di ko def waaye dañ ciy gis li nga xamante ne mooy liñ yàgg wax tamit nawle goo xamante ne sëriñ bi moom la war a nawle eh, di wan di voyage ak ñoom di def ak ñoom yi nga xamante ne mbiru quotidien maaye yooyu di génn ak ñoom di voyage ak ñoom te loolu ñu mën cee jàngiru rëy ba moo tax ñu xam ne tamit koo xam ne ñooy foo mu nekk sëriñ bu mat royukaay moo tax wun naa yeneen saa salaam te dañ ci xam ne saxaaba bu ne kunna idaa hmm, kunna nafalu wala kunna nu'maru nekkoon nañ di ñu digal wala di ñu di ñu di di def loolu loolu leer na ne jamono yonent may sax saam nañ ci jublu loolu mooy li nga xam ne mooy li wér li nga xam ne mooy li gën a dëgër ci waxu usuli yuune yi xilaafan ak zahiriya yi nga xamante nañ ne non man naa bañ a nekk na yonent saa salaam moo leen digaloon amaana keneen la loolu dëgërul xam nga ne saxaaba yi moos waxuñu di jublu keneen ku leen di digal ku dul yeneen tubaab yi ak loo xam ne jamonoom la te ñoom moom lañ doon àndal wallahu ta'ala a'lam al-imam al-hafiz an-Nawawi rahimahullah léegi mu teg ci deuxième hadith bi waaw mu teg ci beneen hadith boo xamante ne ba léegi ngir leeral ci wàll wi muy hadith neuf mu ne wa an ibni umara radiyallahu anhuma annahu qaala kaana annabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa juyuushuhu idaa alawu thanaayaa kabbaruu wa idaa habatuu sabbahuu rawaahu abu daawud rahimahullahu bi isnaadin saxiix mu ngi indi xadiis bi mu ne wa an ibni umara mu ngi jële ci ibni umar di abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne neena kunna ñun de nekkoon na kaana nabiyu waaw kaana nabiyu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam de nekkoon na wa juyuushuhu ak armeem yi mbooloom yi nga xam ne mboolooy saxaaba yi buñ neewoon nekkoon di dem ci xare wala di jóge ci xare idaa alawu sanaya bu ñu masaane yéeg ci yi nga xamante ne ay tund la wala yi nga xamante ne dafa kawe ci seen yoon kabbaru muy colline yeeg yooyu yëpp kabbaru dañ doon wax allahu akbar wa ida habatu bu ñu masoon a wàcc nag hmm, di wàcc ca tund yoo yële wala ca yoon wa yu kawe yañ yéegoon ah sabbaxu ñu ne subhaanallah mu ne rawaahu solo na ko abu daawuda di al abu daawud as-Sijistaani bi isnaadin ci càllala saxiixin boo xam ne wér na eh, loolu la al imaamu daal indi fi léegi xadis bii nii nag gis nga xadis bi mooy ban xadis xadis bi xadis bii al imaam Abu Daawud daam lu mu ci yokk sinon eh, ñi ko soloo gisoon nañu ko mooy boo seetloo xadis ne baabun chapitre cent soixante-dix baabu maa yaquluhu ida rakiba dabbatahu lis safar gis nga premier hadith boobee mu indi woon ta mu doon wax ne wa an ibni umara 972 wa an ibni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ah, kaana ida istawaa ala ba'irihi xaarijan ila safarin kabbara salaasa ah, summa qaala subhaana allazii saxxara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa inna ila rabbina la munqalibun allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa ah gis nga hadis boobu imam Abu Dawud xam nga waxoon nañ la bañ dana woon rawahu muslim gisoon nañ ni hadis boobu imam Abu Dawud ba ñuy wax ni ko solo bokk na ci te waxoon nañ la hadis boobu cosaan euh, lenn li comme si mu doon wax naan bu ñu masoon a jóge ci tukki dañ doon wax aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun waxoon nañ la lool imamul Bukhari solo waaye bu dee côté bii nii imam Bukhari ci kaw comme ila kaana ila yonent bi saa saam bu ma soon a génn xaarijan ila safar kabbara salasa côté indiwul noonu noonu comme ni ko imam Muslim indi mais waxoon nañ imam Abu Dawud indiwoon na gis nga hadis boobu nag imam Abu Dawud moom nag gis nga ba mu ko indee la mu boole la daa da hadis bi yemul ci xaamidun xam nga ñun ñu gisoon ndax imam Muslim lañ doon xool ndax moom la ñu waxoon rawahu Muslim comme lañ ko fàttalee léegi aayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun foofu la yemoon imam Abu Dawud nag moom moom version bi ñu ko solo yemul foofu voilà loolu nag lool mu ci yokk nag moom la al imam an-Nawawi léegi xoolal nañ wax lim nga xool alhamdulillah léegi nga ne moo ata bala ñoo wax loolu kon euh, euh, kon hadis bi ku ko solo dañ naan côté bii nga xam ne moom la ci soxla kaana nabi sallallahu alayhi wasallam wa juyuushuhu ida alaw sanaya kabbaru wa ida habatu sabbahu loolu par exemple euh, euh, manuñ ne cosaanu hadis comme imaamul Buxaari indi na lee hmm? kon moom ci la naan non parce que moom yi côté yooyu la indi te nañ la am na beneen hadis boo xam ne moom la ñuy gis buñ paree ci hadis bi boobu moom muttafaqun alayhi la te niroo naaj bi te Abdallah ibn Umar moo ko nettali loolu dinañ ci ñëw kon xadis bii nii à vrai dire nga xamante ne moom moo ko solo mooy al imaamu euh, euh, Abu Dawud mii moo am yokk boobu sinon ñoom imaamu Tirmidhi solo woon nañ ko ñoom taa'ibuna abiduna li rabbina hamiduna ñoom foofu lañ ci yemoon waxoon nañ la yeneeni mbir waaye euh, kon al imaamu Ahmad rahmatullahi alayhi rahmatullah alayhi moom solo lu mel nii waaw moom solo na lu xaw mel nii waaye mën nañ ne ki nga xam ne daal moo ci wéete lii nii mooy al imaamu euh, euh, euh, abu daawuda da al imaamu ahmad li rabbina hamiduna foofu la xadiisam yi nga version yim ci indi daanaka ñoom ñépp foofu la yem li rabbina hamidun bi muy indi ci musnadu abdallah ibni umara radiyallahu taala euh, anhuma voilà alors que nag alors que ki nga xamante ne mooy al imam euh, am na yoo xam ne da cee yokk sadaqallahu wa'da comme niñ koy gise ci hadis bi di di ci tegu voilà sadaqallahu wa'da wa nasara abdah wa hazama al ahzaba wahda loolu mooy hadis bi ci tegu da léegi bu ibnu umar waaye lii nga xam ne mooy yokk bii nii ñu lay wax nii ne moom al imaam abu abu daawud as-sijistaaniyu rahmatullahi alayhi moom moo ci def noonu kon léegi ñu daal di jël li nga xamante ne eh, moom la al imaamu eh, eh, an abu daawuda daal di kon al abu daawuda rahimahullahu taala moom mu ngi al-imaam Abu Daawud mu ngi ko indi kitaabul jihaadi baabu maa yaquulu ar-rajulu idaa saafara mu ne haddasanaa al-Hasan ibnu Ali mu ne nettali nañu suñu sëriñ al-Hasan ibnu Ali al-Hasan ibnu Ali al-Hulwaaniyu al-Hudhaliyu Abu Ali ñu ne Abu Muhammad al-Makkiyu al-Xallaal rahimahullahu ta'aala mu ne qaala mu ne haddasanaa Abdur-Razzaaq mu nekk nettal moo Abdurrazzaq de Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani Abu Bakr as-San'ani rahimahullah qaala mooy borom Musannaf qaala mu ne akhbarana Ibn Jurayj mu nekk ñu xabaare mooy Ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdil Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abul Walid ñi ne Abul Khalid Abu Khalid al-Makki rahimahullahu ta'ala mu ne akhbarani mu ne xabaare na ma Abu Zubayr di abu zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus al-qurashiyu al-asadiyu abu zubair mawlaahum al-qurashi mawlaahum rahmatullahi alayhi an anna ali ibn al ali al-azdi gisoon nañ càll bi imam muslim it nii la jaaroon muy ali hmm, ibn abi al-walid abdallah ibn sa'd ibn adi ibn harith al-azdi abu abdillah al-ummani al-bariqi rahimahullah moom moo ne axbarahu anna ibna umara allamahu ah, anna rasul bali allamahum ah, bii mu ne allamahu moo ko xamal moom jàngal ko anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa istawaa ala ba'iirihi xaarijan ila safarin kabbara salaasa summa qaala subhaana allazii saxxara lanaa haazaa wa maa kunnaa lahu muqriniin wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuun allahumma innii as'aluka fii safarinaa haazal birra wattaqwaa wa min al-amali ma tarda allahumma hawwin alaynaa safaranaa haadaa allahumma atwi lanaa al-bu'd allahumma anta as-saahibu fi as-safar wal-khaliifatu fi al-ahli wal-maal wa idhaa raja'a qaalahunna wa zaada fiihinna aa'ibuun taa'ibuun 'aabiduun li rabbinaa haamiduun wa kaana an-nabiyyu mu ne wa kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa kaana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama wa juyuushuhu idaa alaw sanaaya idaa alaw sanaaya kabbaru wa idaa habatu sabbahu fa wudi'at as-salaatu ala dhaalika waaw lii la ci yow gis nga même imaam fii bu fi indi jeexalu ko fa wudi'at as-salaatu ala dhaalika mu ne mooy kon côté bii moo ñuy soxal wa kaana nabiyu mu a te yonent bi alayhi salaatu salaam nekkoon na wa juyuushuhu sallallahu alayhi wa sallam wa ak armée mi idaa alawu sanaaya bu ñu mësoon a yéeg tund yi ak yi nga xam ne daa kawe kabbaru dañ doon def li nga xamante ne nii mooy eh, eh, eh, dañ doon dañ doon wax allahu akbar wa idaa habatu bu ñu mësoon a wàcc nag ci tund yoo yële nga xam ne montagne la yoon day jaar ci ay yoon la yu jaar ci montagne wala foo xam daa kawe bu ñuy wàcc nag sabbahu ñu ne subhaanallah fii la ci imaam yem imaam Abu Daawud riwaayam mi fi mu jeexe fa wudi'at a salaatu ala zaalik julli ñu teg ko comme noonee loolu mooy la mooy julli bu may bu may bu may bu may def al bu may yéeg hmm? mooy bu may wàcc walla ma su euh, euh, euh, mooy rukoo ak sujud bu may rukoo lu may wax xam nga da boo da ngay taxaw ne allahu akbar booy commencer julli waaw léegi booy wàcc boo taree ba pare di wàcc di nga ne allahu akbar téye say óom looy wax ah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim léegi loolu mooy kon bi ngay wàccee da nga wax subhana rabbiyal azim waaw boo sujootee mooy wàcc la ak wàcc la ba nga mooy boo defee noonu di yéegaat di yëkkati boo defee subhaana rabbiyal azim hmm? subhaana rabbiyal azim ah subhaana rabbiyal azim boobu après boo yéegaat looy wax allahu akbar hmm? yeneen façon subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li loolu it am na ci mooy ñaan am na ci ah am na <laughs> loolu am na tamit <laughs> voilà ale léegi boo yéeg kon allahu akbar mais boo wàccaatee ba ci suuf ba sujjóot hein bu boobaa looy wax xam nga da boo yëkkat da nga naan sami allahu liman hamida hein après nga wàccaat boo julli nga wàccaat allahu akbar mais boo wàccee looy wax subhana rabbiyal a'la mooy boo sujjóotee subhaana rabbiyal a'la subhaana rabbiyal a'la ak subhaanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li boobu it mën nga koo wax fii ak subbuhun quddus loolu lépp ay boo seetloo ci subhaana la ko se la jóge waaw mooy sàbbal borom bi di fee ci géej géeju borom bi subbuhun quddus rabbul malaa'ikati war ruux loolu la ne wa wudi'a as-salaatu ñu jël julli daal di koy teg ala zalika comme loolu mooy jamonoy kawe yi boo yéeg moo tax boo paree ba sujjóot ba de bay jógaat danga naa naan allahu akbar booy ñëw nag ba àgg boo xam da ngaa rukon ba fekk ne yow wàcc nga rukon bi mat subhana rabbiyal ala boo ñëwee ba sujjóot sujjóot bi mat ba sujjóot subhana rabbiyal ala loolu la lay wax alors que boo yékkati da nga naan akbar mu ne comme noonu moo tax allah moo tax nit ki gis nga lépp ni muy synchronisé ak jaamu yàlla ji ak julli quoi ndax ñu amee solo xataa tukki sax yéeg sa poto walla yéeg sa mbaam wala yéeg sa berkela wala yéeg sa fas sa gëléem di tukki di yéeg di di di di ci di jaar ci yoon yi yoon yoo xam ne daa xaw a kawe loolu mooy yoon bi da ngay bari sikkar waaw ndax yéen ñi gëm yàlla la borom bi wax udku wazku zikran kasiira tudd leen borom bi tabaarak wa taala zikran tudd goo xam ne kasiira gu bëree bëree bëree bëri bëri bëri la waaw te boobu amul lu ñu ko fu ñu ko takke waaw xattaa booy tukki bari loo xam ne moom ngay tudd sa borom tabaarak wa taala waaw léegi nag noo koy defee li ñu sopp mooy comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defeek saxaabaan yi kaana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wa juyuushuhu idaa alaw sanaayaa kabbaru bu dee ne yoon yi da ngeen di daw di daw ba war a yéeg foo xam ne ab monticule la wala foo xam ne da ngay gis pant ba nam tawee ca kaw di yéeg ah monte bi ngeen wax allahu akbar di sikkar sikkar yu am allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar wa ida habatu bu ngeen yéegee ca kaw nag bay wàcc descente bi nag la subhaanallah subhanallah ay subhanallah wa bihamdi ak subhanallah subhanallah kon lépp nga xam ne tukki eh, hatta loolu mu la ciy fàttali que ah, borom bi lii yëpp nag dee leen tudd borom bi tabaraka wa taala ci seen biir ko xaal même xaalu tukki sax deel tukki deel sant ki nga xam ne mooy sa borom kon looloo tax lëkkaaleem buñ doon yéeg yonent bay saasaam ak ay armée ah, mu gën a leer fii xam nga kunnaa bële eh, ci wàllu usul gisoon nañ ñi nga xam dañ naan non kunnaa bi est ce que loolu wane na eh, yonent saa salaam la <laughs> waaye bii leer na kaana nabiyyu si bu si naa jaabir bële man nga wax lool mais bii moom daa gën a tee boobu rek doyoon na waaye bii daa gën a tee leer sayyidina ibn Umar ne kaana nabiyyu yonent bay saa salaam da nekkoon na wa juyuushuhu du moom kese du jagleem déedéet moom ak ay armeem mbooloo yi muy àndal muy saxaabaam yi ñii lañ doon def buñ doon tukki ida alawu sanaya kabbaru wa ida habatu sabbahu kon loolu ama am solo la kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala